fa ida fiha mu ne nekk na fa mu tudd lu mel ni xadis bi waaw yenn yi mooy ñii dañoo ñëw gis ko à ah, naparti am na yoo xam ne moom moo ko wone ci jàkke ji xutbal comme ni li nga xamante ne moom la Yazid ibn Sharik daal di wax nii waaw benn ngoog mu ne wazaada fii tey foofu yokk na ci almu'minuuna tatakaafa'u dimaa'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adnaahum wa hum yadun 'ala man siwaahum alaa laa yuqtalu mu'minun bi kaafir waaw wala dhu 'ahdin fi 'ahdihi mu ne boobu moom xadis boobu yokku na ci lii al mu'minuuna way ngëm yàlla di tatakaafa'u dimaa'uhum seen deret yi benn lañ amul ay ay musulman de zone ñii nag ñooy ñu tedd ñi musulman yu kawe yaa googu ñoom moom ci l'islam bi ñoo nekk ci kaw moom lañ doon bee weesu ne képp ku jàppe jullit ñi noonu di xoolu mu baax naan parce que diw du bàyyi may diw wala fii la bokk ñoom ñoo war a baax ñi ci des war a bon wala amuñ dara ci lislaam yow yaa yow yaa ñàkk xam ngëneelu yàlla ahum yaqsimuuna rahmata rabbik borom bi waxoon na ko waa Quraysh waaye buñ nëree doxal li waa Quraysh doon doxal aaya bi day daw suñu kaw ndax ñun ñooy séddale yërmande yàlla bane ci nii rek la war a dem te muy fadlullahi yutihi man yasha ngëneelu yàlla gu muy jox ku ko soob waaw nekkub atabaskin ab chiriku ab brésilien dara la la mag mekkuwaa bi nga xam ne Quraysh yi de pur de mère et fille euh, de de père et fils ba ba waaw ba ca Hachim laa wax dara la la ëppalewul ci diine ji waaw ëppalewul waa dara ci diine ji ba nga ne ashhadu an laa ilaaha illallah lépp loo fi lu lum la rawee ci ngëm yàlla la waaw laa fadla li arabiyin ala ajamiyin illa bi taqwa waxu rasulillah salawatullahi wa salaamuhu alayhi amul dara lu ab ab ab ab ab arab di gën a ko dul arab lu dul ci ragal yàlla borom bi wax inna akramakum inda allahi atqaakum waaw ki gën a tedd fa yeen fa yàlla mooy ki gën a ragal yàlla kon ku la gëm loo loolu bàyyi ko mu dem waaw te idée idée yooyu nga xam ne ay idée clanique la ci biir diine ji amu fi place waaw waaw <laughs> waaw al mu'minuuna tatakaafa'u dimaa'uhum seen deret yi ñoo yem wayasaata dina dox bi dimmatim ci seen pacte adnaaw ki gën a suufe day respecté pacte ki ko gën a kawe naka noonu ki gën a kawe nooru tamit pour pacte gi gën a suufe wahum te ñoom jullit ñépp yadun dañuy nekk man siwaahum ku wuteeg ñoom waaye allah lii de lii xabaar la mais mooy nekk leen loolu lii la jullit ñi war a mel mais est-ce que nahnu yadun ala man siwaana kallaa est-ce que lii nii nga foog ne le palestinien bi ñuy maltraité di ko massacrer depuis des années ça remonte pas de 2023 ah non non non ça c'est méconnaître l'histoire ak xanaa doon tànn ci actualité bi la neex non ils sont massacrés depuis des des des des des des cinquantaines d'années ils n'ont aucun aucun aucun honneur amaama haa'ulaa'i as-suhyuuniyyuun al-xabatha ihwaan al-qiradati wal-xanaaziir waaw ci kanamu l'état sioniste non amuñu amuñu benn mbokki golo yeeg euh, mbaam yi waaw ñooñu est ce que yaakaar nga ne sentir nañ ne jullit ñi hum yadun ala man siwahum kalla mukk benn benn doole lañ benn booloo lañ contre noonu jullit ñi mukk waaw li li dagg ab ab xol mooy seen mbokku jullit ci seen bopp ñooy renseigner l'état sioniste ak saa l'armée sioniste di leen jox ay information ngir ñuy gën rëq ndigg di gën a seeni mbokk jullit wal iyaadu billah waaw ñenn ñi ci lu leer ñenn ñi par ah gëmm naa gëmm saay bët mel ni dara xew waaw wal iyaadu billah sooy ji jullit wa hum yanun ñoom jullit ñi benn lañ ala man siwaahum ku wuteek ñoom waaw ci yéeféer ci al nekk benn waaw yaa awlaadi yow samay ni ma samay doom iji tam yu nekk leen benn wala tatafarraqu ahada keroog bi nga xamante ne nii ci la euh, Euh, al-Muhallab ibn Abi Sufra bu mag bi li génn àddina radiyallahu anhu wa dajale doom yi waaw ne dama bëgg ku nekk mu dem utal ma benn bant ci àll bi ku nekk dugg ay fukki doom waaw uti ay bant ñëw mu ne dajale leen ko ñu dajale lépp ñu takk ko mu ne takk leen ko ñu takk ko mu nekk aw say mu jël kii na mag ne ko fexeel nga damm ko téye ko noonu nga damm ko mu téye jéem jéem damm ko mu ne ko ah bàyyi je ne réussis mu nekk jol jottali ko ki ci des mu jox ko ki ci tegu ku manul mu ne danga ko jottali kii ki tegu ba ni njeexe bi ñu ko defee ba pare kenn réussirul damm bant yi sayu sayu bant yi taawu bant bi fukki bant yuñ dajale kenn manu koo damm ginnaaw gi mu ne leen tekki leen ñu tekki mu ne ku nekk na jël bant bi nga fi indiwoon ku nekk jël mu nekk mag tàmbalil fexeel damm bant bi nga yor mu daal dina ko nii këllit la def bant bi dal dina le walla iyaazu billaah daal di damm képp képp kenn def noonu lépp damm mu ne leen nag mbir mangook samay doom gis nga sànq bant yi dañ ne benn kenn ci yéen man noonu na ko damm ñu ne déedéet mu ne mooy loolu gis nga fekk vous fédérez vos forces vous êtes unis bu ngeen nekkee benn kenn du leen mën a tàqali te kenn du leen mën a damm waaye bu ngeen defee ay pàcc ku nekk di ko jouer en solo fa mu ne nga xam ne le malheur de l'un n'est pas le malheur de l'autre bal li gën a pire le malheur de l'autre est le bonheur des autres wala yaalu billah wala des uns et des autres bu dee boobu gars seen noonu bu ñëwee ni ngeen def ku nekk bantam ndam noonu lañ leen di def jullit ñi nag noonu lañ mel radiyallahu anhu waaw allahu akbar allahu akbar ab'adun an man siwaahum Allahu akbar radiyallahu an sayyidina Ali <laughs> radiyallahu an ahli bayti rasulillah salawatullahi wa salaamuhu alayhi mu ne <laughs> wa hum yadun mm, oh wa hum yadun ala man siwaahum <laughs> dañuy nekk benn ci li nga xamante ne nii mooy képp koo xamante ne nii mooy hein ku dul ñoom waaw wahum yarun ala man siwahum léegi nag mu daal di ñuy yokk waaw waaw allahu akbar allahu akbar non ñun am nañu sérieux problème waaw waaw am nañu sérieux problème mu ne alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen lii lañ bi ca kayit ga bokk na ci laa yuqtalu mu'minun bi kaafir kenn du rey jullit parce que ab yéeféer la rey xam nga loolu àtteeb diine la waaw ki nangul boroomam ak ki ko nangulul bokkuñu waaye nag ça ne veut ka dire que rayelu bu yéefér toog yoneen saa nee na képp ku rey ab muahad koo xam ne du jullit ñu jox ko kóolute ci réewum jullit mi yow na la leer ne nga rey ko kooku lan yarix raihatal janna xetu àjjana du ko xeeñ mais nag bu dee loi bi acte kii loi fii ci fi kaw suuf du ñu reyu jullit parce ab yéeféer la rey waaw allahu akbar wala du ahdin ahdi kenn du rey ab yéeféer boo xam ne dañ koo jox pacte dañ koo jox comme bu doon tey visa jox ko visa ngir mu ñëw ci réewum jullit mi kenn du ko rey tant mu ngi visa bu mu ngi dox wala mu ñëw ci dëkk bi ñu jox ko fi mu man fee installé wu fekk mu ngi ci pacte boobu kenn amul droit di ko faat waaw mu ne waqaala fii wax na ca biir inna ibrahima yonent waaye saa saa fekk na ne Seydina Ali benn dana nañu génn ànd ak yonent saa mu dem ba fenn foo xam ne fa la toolu Seydina Abu Sa'd ibn Abi Waqqas yi newoon noonu la ko Seydina Ali bi waxe radiyallahu anhu te jamono yi Seydina Sa'd mu ngi doon dund ndax moom moo mujjee gaañu ci waa al-ashara al-mubashirina bil janna nee na yonent saa saa laaj ndox ñu jox ko mu jàpp après daal di wax ne allahumma esa eh borom inna Ibrahima harrama makkata Seydina Ibrahima alayhi salaam moo def Makka sanctuaire moo ko ci ndigalu boromam waaw muy xaram wa inni kanta man rasulullah sa uharrimu ma bayna harratayha wa himaha kullaha kullaha allahu akbar la yuxtala xalaha wala yunfaru sayduha wala tultaqatu luqatu luqatatuha wala yuqta'u minha shajara illa an Ah, yu'laf an ya'lifa an ah, ah, ya'lifa rajulun ba'irahu wala yuhmalu fiha as-silah li qital allah mu ne bokk na foofu liñ ci yokk bi waxee ne man yonent saa salaam man nag maa daal di def mag Medina xaram diggante ñaari quartier yi waaw ak rek mooy territoire Medina bi yëpp lépp kenn du fi dagg garabam ay dég a eh, dagg te kenn du ërtal ab am rëbb picc ya fa ne nga dàq leen ba ngénn xaramul madani yi nga daal di leen rëbb déedéet te kenn du fa for dara xanaa boo ko foree comme Makka ngir yóbbu ko bureau objet trouvé fa ñuy yóbbu li ñu for mais ay dama bànk yéey kero waay waay yàlla dikk na waay dugg ci xoolal rek <laughs> yooyu yàlla daal fu ne la lay seet la lay la lay feeñoo rek dugg jàkkaay yonent bi alayhi salaam dërëm yoratuma ko ma génn rek bi ma jullee gee ñaan def samay ñaan kiy génn dajeeg benn benn daal maa gis benn pochette ci suuf bi ma ko ubbee ay liyaasi riyaal yi ci ne presque mille riyaal ma ne yàlla dikk na nga ne lan <laughs> lu dul nga jël ko yóbbu ko objet trouvé naan noo keroog reer bi ma reer <laughs> ci saase laa dem lu yëpp jël hôtel bi gën a jege waaw dugg sangu-sangu bu baax jëlaale sax petit déj ak añ ak reer tout compris non ay way yàlla ñu ne la mais yow nga ñëw di ko nettal la saa yow lu la xamoo mari nag ko foree yooyu da koy da nga koo waral yóbbu objet trouvé mais déet waay ma foogoon ne yàlla dikk nañu la déet <laughs> yàlla dikk na fan <laughs> dangaa war a xam booy dem dëkk yooyu dangaa war a laaj lu jëm ci seeni xorma bala nga fay def loo xam ne tojaange lu tudd ak lu ñuy tere wala nga def loo xam ne jàppoon nga ne baax na ndekete eh, yaa ngi nekk ci loo xam ne wute na ak xormaay réew mi dëkk bi kon mu ne laa yuxtala xala wala yunfaru sayduha wala tultaqatu luqatatuha wala yuqtaw mina shajaratu duñ fa dagg benn garab illaa lu dul koo xam ne day xontu ay géléemam ak ay e, juróom te kenn du fa yor di fa yor arme ir xare mais pas ngir sécuriser yenn yi si bu dee loolu waxuñ loolu mooy ku yor xare arme ngir xare fa moo mu ne li qitaal wala yuhmalu fi yasir li qitaal ngir xare mu ne wal baaqi li des lu mel ne xadis bi ñu nekk nii la mu ne wax rajo xadis bi imaamul xaafid na xajar ba léegi rahimahullah soloo na ko ad-Daaraqutni al imaam ad-Daaraqutni mi wajin aaxar an Qataada ci beneen wàll mu jël ko ci Qataada an Abi Hassan ibn an al an Ali mu jël Abul Hassan mi imaam Ahmad jëloon bee mu jële ko ci al ashtar mu jële seydna ali radiyallahu anhum mu ne wali ahmad naka noon imaam ahmad wa abi daawud ak al imaam abu daawud an-nasaa'i imaam an min tariqi sa'id ibn abi aruba sa'id ibn ci yoonu sa'id ibn abi aruba an qataada mu jële qataada an al hasan mu jële al hasan bële hmm? an qays ibn ubaad mu jële ci qays ibn ubaad annahu qaala mu ne intalaqtu mu ne man damaa dem ana man wal ashtar al ashtar mi gisoon fee ilaa ali maa moom ñoo ànd moo tax loolu laa doon am na xam dañoo ñëw fekk si ko mu wan leen ko am bopp boo xam ne ci minbar bi la taxaw wane yëpp ci ay occasion yu bari la woon nee na man mag al astar ñoo dem dem ci Seydina Ali ibn Abi Talib fa qul naa ñu ne ko question direct hal ahida ilayka rasulullahi sallallahu alayhi wasallam shay'an lam ya'hadu ila an-nas al astar ci boppam moo doon laaj laaj bi ne moo tax mu ne fa qul naa ñu ne ndax looloo doon seen seen ki nekk porte parole ñeneen ñi ci mu ne est-ce que yonent saa salaam daa am lu mu leen dig yéen ah daa am lu mu la dig particulièrement yow amirul mu'minin mbir moo xam ne yow kese la ko defal wóor fi yeneen nit ñi nit ñépp ci jullit ñi doo xam ne pour yow la ak tamit mooy bu nekk pour yow moo tamit sa njaboot ak yooyu xaala laa Seydina Ali ne ko lool amul de illaa ma fii kitaabi hada lu dul nekk sama kayit gii te mooy kayit goog nekk ci jaas yi xaala ne wa kitaabun fii qiraabi sayfi te téere ba mooy di nekk ci fi bi fi côté bi muy jàpp mooy fi muy dugal euh, jaasi ji day amaale benn kii boo xam ne danga ciy mën a dugal ay mbir genre pochette ci loolu mu ne na loolu la woon fa idaa fii ñu fekk ca biir almu'minuuna tatakaafa'u dimaa'uhum fa dhakara mithla ma taqaddam mu ne mu fekk fa jullit ñi seen deret yi benn la shérif bu rayee ku dul shérif dañ koy rey bu preuve yëpp leeree amul noo kii deretu yonent bi la sallallahu alayhi déggoo yonent saa sallam wax law anna fatimata binta muhammadin saraqat la qata'tu yadahu nga daan yadda yow da feebar wala la <laughs> yonent bi alayhi salaam gis nañ ko fii ci réew bi nga daan kii deretu shérif la alors que mu rey ngoyey baayam après xanaa du jullit <laughs> laay nëb shérif xasani xusayni yi lu lañ di neex rey nit ci loom tey nga seet ci réew jullit wallahi bu doon yonent saa sala may dund moo koy reyal boppam li mu wax doomam yi nga xam ne mooy sayyidatu nisaa'il alamina sangu jigéenu jullit àddina bi yépp albatul at-tahira fatimatu ala abihi wa alayha ala abiha wa alayha as-salatu was-salam way mu ne bu doon moom moo fa man Muhammad may dagg la ko alayhi salaatu wassalaam te borom bi setal na ko ci lool ko la imaamul Al-Layth doon wax ne ku nekk ku dégg xadiis boobu ko war a wax ah, eh, dara moo faat wala loolu du wax ne dañ koy rey bu lépp feeñee premier lépp lépp lépp ci diine l'islam dañ koy rey ndax lan al mu'minuuna tatakaafa'u dimaa'uhum seen deret yi benn la mu tudd comme xadiis li ilaa qawli ba muy wax fii ahdihi man ahdatha hadathan ku fi def am njombe comme li gaa yi defoon ñëw foofu saccage Médina daganal ko trois jours di rey rek loolu bokk na ci njombe yi gën ñaaw waaw waaw mu ne walam yadhkur baqiyat al xadiis foofu ilaa qawli ajma'ina foofu la ci yem mu ne wali muslimin min tariq abi tufayl mu ne imaam muslim soloo na ci yoonu abu tufayl mu ne kuntu inda aliyin fa ataahu rajul abu tufayl saxaaba la radiyallahu anhu nee na damaa newoon ci seydina ali ibn abi taalib radiyallahu anhu anhuma nee na benn waay dikkal ko fa qaala mu ne ko eh, mu ne ko maa kaana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yasurru ilayk fa ghadib <laughs> waa ji ñëw rek Seydina Ali muy toog ñoo Tufayl mu ne ko yow waa amirul mu'minin yow waa ngi radiyallahu mais lan la la yonent saa salaam doon kii ci loo xam ne pour yow kese la fa ghadiba Seydina Ali ibn Abi Talib mer thumma qaala mu ne maa kaana yansuru ilayya ah ma loo xam ne wuuleef nit ñi amul. yaakaar nga ne lii yëpp Seydina Ali da ko doon wax ngir théâtre moo tax rafidi bi kadib kadab la le chiite duodécimain c'est un kadab par excellence nar bonimenteur sublime mensonge day liggéey waaw waaw <laughs> day nar yaakaar nga ne Seydina yi day lépp radiyallahu da doon mer nii pour pour faire semblant quoi ak di takk yaaka nëbbatu te moom mooy ñiita yow nga nekk xalifa di nëbbatu léegi yow kon tañ nga kon ne say mbir di fii mais bu nekkee daa am sax yeneen xalifa yu fi nekk à la limite man nañu comprendre lool te loolu sori na ko du dëgg mais c'est juste rek pour ñoom ñoom ci seen loolu ñuy wax léegi nga nekk xalifa ba pare yow li nga xam ne nee nañ lii mooy alxuraan bu mat bi moom moo ko yor mu lim nekk xalifa yépp xilaafaam jeex ba mu génn àddina te loolu changé wul indiwul dara lu bees ci téere lu lu uh, ëpp téere alxuraan bi nga xam ne bañ koy dajale mu ngi fi woon te lépp lu wàcc mu ngi fi woon jamono yore saa sam bañ koy dajale Seydina Abubakar Seydina Usmaan ak yëpp mu ngi fi woon mu nekk fi xalifa di doxe téere boobu ngeen ne am na téere nag boo xam ne yoo xamante ne nàngam yoo xam mais mu génn àddina dund ba génn àddina doomam Al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu nekk fi xalifa moom tamit nekk dund ba génn Husayn ibn Ali dund ba génn àddina mais ñooñ ñëpp dund ba génn àddina way ñoom Abu Jaafar ñoom dund ba génn àddina te loolu mënu la fi lay feeñ kon ne matul dama ko génne rawatina ki nga xam ne nag xalifa la woon ci ñoom di seen kilifa Seydina Ali mais kan lay nëbbatu kat naa dañuy nar ay expliquer kat lañ bul xool nag kaala yi ak diw lii diw diw loolu lépp du dara loolu laay wax yooyu amul njariñ li am njariñ mooy dëgg Seydina Ali ibn Abi Talib asadullahi al-ghalib amirul mu'minin maamu shérif yi radiyallahu anhum waxam mooy dëgg gis nga nit ñi yoorafu laa yoorafu rijaalu bil haqq laa <laughs> yoorafu al-haqq bi rijaal walaakin yoorafu rijaal bil haqq kenn du xame góor ñi dëgg di ko jaare ci góor yàlla yi non góor yi yàlla li ñuy jël jaare leen ci biir dëgg scanneru dëgg est-ce que dëppoo nañu moom ku ci génn dëppoo moom koo koy nitu dëgg ku dëppoowul ak moom du nitu dëgg ak ku man di mel ak kaala nu man du toll ak ku ko mën a tur hada qawlu sayyidina wa mawlana ali ibn Abu Tufayl nee na Seydina Ali bi ko waa waxee lool <laughs> mu ne yoneen saa sa masula nekk maakaana waaw yusirru ilayya shay'an yaktubuhu 'ala an-nas masula nekk yoneen saa di ma déey di ma jagleel ay mbir yoo xam ne ngir man la nëbbu ko yeneen jaam amut ghayra lanul annahu haddathani sauf que yoneen saa nettale ma bi kalimaatin arba ci ñeenti kàddu wa fii riwaayati la mu ne riwaay boo xam ne bu Abu Tufayl boo ne maa xassana bi shay'in lam ya'um bihi an-naas kaf illa ma kaana fi qiraab sayfi haadaa yoneen saa salaam wax Seydina Ali ibn Abi Taalib foofu mu ne yoneen saa salaam jaglee ñu dara loo ne xa jàngalewu ko mbooloom jullit ñépp loolu amul lum ñu jagleel dara lu dul li nekk ci kii sama pochette bi nekk ci sama mbar mi sama sama jaasi ci fa axraja saxiifatan maktuban fiiha nee na Abu Tuwaay nee na mu génne ak kayit boo xam ne ñu ngi fa bind kon gis nga occasion yi mu ko génne moom Seydina dafa bari waaw bi muy dund moom saa bu xeet yu mel nii siit yi di ko wax amee mu delloo leen seen place waaye nag ku faatu gaa yi reer sa gannaaw kaccal la ba doyal ndeem yonent yi alayhimu salaam la ñuy kàccal lan ngay xalaatal taalibeeb yonent manula demee lu dut noonu alayhimu salaatu wassalaam waaw Seydina Isa la la yàlla yónni mu ñëw ba dem kercaan yi ne moom moo leen ne moom doomu yàlla la wal iyaadu billaah moo tax borom bi te moom de de son vivant la ko nit ñi doon wax képp ku yaakaar na képp ku yaakaar ne chrétiens yi li ñu doon wax loolu c'est récent mooy xamoo li ngay wax yow waaw borom bi nee na ah fàttalekul wa id qaala allah ya isa ibn maryam a anta qulta linnaas ittaxiduuni wa ummiya ilaahayni min duuni illah qaala subhaanak maa yakunu lii an aqula maa laysa lii bi xaq in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu maa fi nafsi wala a'lamu maa fi nafsik innaka anta allaamul ghuyuub allah <laughs> mais lii mooy yowmal qiyaam la <laughs> waaw c'est après moom lañ créé loolu parce que ba muy dund xam nga gars yi duñu ëppal ku ci defoon lu jégg mu tegaat la ci yoon moo taxoon bii weesu aaya yi ñu doon gis ba mu naan yéen waa banu Israël jaamu yàlla bi nga xam ne rabbi wa rabbakum di sama borom di seen borom te ngeen yéeg ne man yushrik billah ku fi bokkaale yàlla borom bi xaraamal na ci yow àjjana te dëkkuwaay mooy safara borom bi nee na yoneen saa bés bi may waxi di laaj si naa Isaa taxawloo ko fàttalikul yawma ma Allahu rusul borom bi nee na bés bi may dajale yonent yi nekk dajale laaj la la ma la yónni woon nu mu demee borom bi ca lay waxe ne Seydina Isa ne ko yaa Isa ibn Maryam yow Isa di doomi Maryam loolu kay jeexal na mu ngi mooy doomu Maryam la nan la nekk doomu yàlla wal iyaadu billah a anta ndax yow qulta linnaas yow yaa waxoon nit ñi ca kaw suuf yaa leen ko waxoon ittaxiduuni wa ummiya ilaahayn jàppe leen ma ak sama ndey di Maryam ñaari yàlla min dunilaa wëlif yàlla qaala mu ne subhaanaka gàcc ngaalaamaa borom bi tabaraka wa taala deñ naa ci wax ju mel noonu maa yakunu li an aqula maa laysa lii bi xaq yellul man may wax loo xam ne aw ma ci aq loolu du sama aq jaam taxaw di wax ne jaamu leen ma loolu aw ma ci lool aq te borom bi yaay sama seedeeg ñoom in kuntu qultu faqad alimta bu dee ne mas naa koo wax sa seede doy nañ yow xam nga ndax ta'lamu xam nga maa fi nafsi li ne ci man sama lépp wala a'lamu taxaw ma maa fi nafsi man maîtriser wu ma sa sa sa zaat lépp mukk waaw innaka anta allaamul ghuyub yow yaay aji xamaa koonu li nga xamante ne nii mooy li fàddu Allahu akbar maa qultu lahum illaa maa amartani bihi an i'budu allaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib wa anta allah lii bés pénc la discussion bii bés pénc la ma bu dee yonent yàlla yu saa saam ñooy jàngale dem gaa yi di kacc di leen kaccal lan ngay xalaat ci taalibeeb yonent lu dul dina borom bi dina ko jaarale fam jaarale yonent yi moo tax gis nga awliya yi ngay dégg ci kaw suuf yépp Cheikh Abdul Qadir al Jilani Cheikh Abul Hasan ash-Shadili al imaam al Ghazali waaw limal di nga dégg ñoo xam ne dañuy mbubboo ci ñoom di wax loo xam da ngay dégg xam ne lii nar la de toute impossible muy wax lii. non ah, ah, Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu c'est impossible muy wax lii ah Cheikh Ahmadul Khadim wallahi manu la wax lii gars yi wax ñu bari billahi manu ko wax parce que lii Seydina Isa di wax moo ci ne maa lii an aqula ma laysa lii bi haqq am na loo xam ne ñoom amuñu àq di ko wax te ñemewuñu ko c'est en fait dañoo foofu sax mooy loolu daa bokkul ci ñi ñuy xalaat mbiru yàlla ñu ne aywa ñëw man maa leen di defal lépp mbir yi ci sama loxo la nekk maay def di dindi loolu képp ku la ne sëriñ diwa ko wax waxul dëgg day nar day expliquer narkat yi ce n'est pas que les chiites ah, waa ahlu fii ñu bari surtout rawatina ci turuqu suufiya yi kan yib gu kàcc gi fa la gën a xeeña fa la gën a duur wa gën a rëy boo tegee bu chiites fële waaw ñoom bari na ci ñoom lépp lu ñu nettali ay nar la dara du ci dëgg waaw borom bi nag al alhamdulillah ba mu defee ne avec sëriñ su bari dañoo bind bafi awliya yu bari dañoo bind bafi léegi gaa yi nag bëgg na ne la bàyyi li mu bind bu ko xool mais jàppal li ñuy nettali suufu tànt yi man damaa dof wala la diw jaar fi bind cacheté muy loo xam ne mbindam la mu leer ñépp certifié moo ko bind di ci wax moom ci lim newoon ak ay mbiram diw ne ma bul xool loolu bu ci xool dara mais bàyyil man ma lay nettali loo xam ne boo demee xool ko ci mbindam doo ko ci fekk léegi nag ñu ne ma jàppal fi waaja yi nettali nga xam ne amul benn jàllale ay nar la rek gaa yi di fattasoo ko tëbëka dal booy tëbëka dal tëbëlëka dal ci loo xam ne dëgg la waaw waaw taalibe yonent yàlla saa saa foo jaar gaa yi naral leen moo na Seydina Ali ibn Abi Talib gaa yi buñ ma a ñëw te ñii dañu sincère dañu ñëw laaj ko